baada audu billahi min alsheytaan alrajim qawlu maaruufu wa magfiratun xayrun min sadaqatin yatbacuha ada wallahu ganiyun xalim kon suñu boroom tabaaraka wa taala léegi nag mu ne xawlun ba léegi mu ngi wax ci wàllu dépense yi gisoon nañ ñi nga xam ne ñoom la waxoon ci jataay bii ñu génn ñi nga xam ne ñoo ñee seen dépense ñooy ñi nga xam ne ñoom la borom bi di fulandil te ñoom lay nangul seen mbir léegi nag mu ne xawlun maaruufun mu ne wax joo xam ne waxu njekk la nit ji nga xam ne wax ju rafet ji ngay wax ki ñëw di la laaj moo xam way ñàkk bi la wala sax ñàkkul waaye dafa tollu diggante wala boo xam ne alalam gi yëpp dafa dem ndaa am lu ko yóbbu léegi nag mu soxla ndimbal bu ñëwee wax la ah nga wax ak moom wax ju njekk bu dee fekk na yow fekk yow amoo voilà wax dëgg li muy xaare ci yow wala boog li fi ne boo ko joxee yow am na leneen loo ci nar loolu yépp nag tax nga war a wax ak moom delloo ko delloo bu rafet wax ak moom wax ju rafet ah ne ko yal na borom bi yaatalal ma yaatalal la te génne la tamit te génne ma génneñ lépp ci xat-xat yi yooyu de wa maghfiratun ak waxu njéggal mooy la suturaal ko waaw bañ a dem di ko ah di ko di lool ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk googu ko dal wala problème mu ah alal jooju wala problème boo xam ne lu mu war a faj loolu noonu mu wax la yow amoo ko bul dem feneen di ko fa jéebaane ak di se di taaw taw bi di feeñal sa crème foofale waaye tamit mooy la mooy wa maghfira mooy nga ne ko ngeen ngeen ñaanal ko jéggal voilà léegi nag mooy jamono ji nga koy delloo manoo ko ah ñaanal ko yal nañu borom bi jéggal jéggal ñeen yéen ñépp te def ci suñuy poos dara daal ñuy dimbali waayo maaw fira léegi nag moom daal mooy ah daal di jéggali tamit ki nga xamante ne nii mooy bu dee ne daa taxaw lu yàgg di insister tamit loolu it nga jéggal ko le fait que mu ñëw di insister ci ñëw ci yow naan la siiñ bu loo mer naan waaye yow way njëkk nga ñëw ci man ma pousse nga ñëwaat ci man non non da war a comprendre quoi non non non loolu waroo ko waxee noonu noonu non parce que moom soxla la am voilà moom daa am soxla léegi nag yow boo ñëwee loolu xam nga ku nekk ci soxla kooku daa damaa yaakaar ne nit ñi du ñu xalaat quoi yow soit daf laa dalagul wala da ngaa ñàkk xel rek wala da ngaa fàtte sa démb voilà am na yoo xam ne di nga nekk ci coono yoo xam ne soxla yoo xamante ne nii mooy nit ki booy ñëw ci moom même mu tourné yow da nga naan bon xamaa amaana xaaral rek ma insister waat loolu yépp parce que coonoo ko jàpp ak li nga xamante ne aajo moo ko kese la léegi yow boo mënula yërëm koo kële wax ko wax ju rafet li alquran wax wa maafira moo gën nga koy gëdd voilà mu ne loolu nag yat bauha kon nag mu ne wax ju rafet ak waxu njéggal ak waxu yal nañu borom bi boole jéggal ñun ñépp waaye di di di di jéggal bu dee dafa insister ci yow loo xam ne demewul noonu même bu dee ne xaw na laa laal wala xaw na laa puus bi mu lay ñaan noonu le loolu de moom mooy jéggal ko xayrun moo gën min sadaqatin ci sarax boo xam ne yow waa ji ba mu ñëwee laaj la jox ko waaye nag yat ba'uha ada mooy da nga koo toppale ak li mu doon wax ci laay ba le mu weesu mooy lan ak lor waaye yow cim téye leen kenn manu fee am loo dund bés bu ma yàlla tàqale ngeen ma sant oh, lu ma nar a lekk lu waay nar a lekk ngeen ne ko dërëx wax yu ñaaw yoo yële suñu borom ne façon wax yu ñaaw yooyu moom mooy ne wax ki amul dara sax nit ñëw di ko laaj mu daal di koy delloowe delloogu rafet ñaanal ko wax ko lu rafet kooku li mu def moo gën waa ji nga xam ne un million la dóor waa ji la jox waa ji mais wax ko li ma wax nii topp leen nële non yéen yéen vraiment nag non waaw téyel téyel man man man man dese yàlla voilà yuuxu ko nag ci kaw teew bi mu la koy wax dala koo dee ay nit ñu bari nekk fi nga ñëw non sa waay nag nii rek ngeen di def quoi non non non mais attends génn ci poche bi quoi non non téye la ah. non mais amoon nañ noo def non nga téye quoi ma dese yàlla quoi non affaire bi c'est grave quoi léegi ñépp di gëgën gestu quoi di gestu waa ji nga sànni ko ci suuf waa ji di for di dajale biir yi après dem na la jërëjëf yàlla na la borom di fay suñu borom boroom ne kooku yow loolu nga mën a wax yow parce que da ngaa ñàkk mais man du ma ko fay dara ah. waa ji ko fay ndax waa moom moom yat baw yow kii kay sa <coughs> ay <coughs> ay taalibe kenn manu fee lekk ak ñoom kenn manu fee am yaram wala gaa yi nii way jële loo nar a lekk rek loo nar a lekk rek ñu laara bi naa naan ko wax yu ñaaw yooyu yooyu yépp suñu boroom nee na loolu moom day yàq li nga xamante ne nii mooy ab sarax wallahu te borom bi ghaniyun mooy ki nga xam ne woo woomal xamal ne tey yow bu la woomalee ba kenn ñëw aajow ah mu ñëw ci yow nga koy jànni nii xamal ne du yaa bi waxoon na allahu yabsutu wa yaqbidu wa yabsut moom mooy moom mooy ngëbal ku ko ne soob wërsëgam waaye mooy tàllalal yaatalal wërsëg ku ko soob kon kon nag xamal ne dalaa wërs dalaa yaatal rek te pour l'instant la de borom bi saa bu ko neexee mu ngëbal la gis nga sax alal ji li muy bari bari yépp mu jekk lépp daal di yàqu voilà lépp ñu saisir la d'un coup nga mujj nekk amoon ay étage yu quatre quatre quatre étages ay bul quatre étages yor fu nekk yooyu yëpp ñu saisir la benn jour nga nekk SDF di fanaan ci bedd mi kenn dootu la dimbali borom bi ni mu may lu ko neex mooy almusarrifu mooy ki nga xam ne mooy soppandeku ci jaamam yi ak li nga xamante ne mooy ci kaw suuf loolu jaam bu ne da nga koo war a xam nul n'est invulnérable kenn nekkul à l'abri lépp nit ñi nekkuñ lu dul bayna usbu'ayni min asaabi'ir rahmaan lu dul moo tax xolu doomu aadama yi nekkul lu dul ci diggante ñaari baaraamu borom bi ba ñu fees dell ak yërmande moo koy jàllar bi nu mu ko soobee nim lay defe kii yéefér tey suba mu def ko jullit lay jële ñoo xam ne jullit lañ suba mu seetaan ko mu nekk yéefér waaye ci côté am am ak man man ak lépp noonu lay demee moo tax lépp loo tooge ci xefu nit ñi xamal ne borom bee la ko jox jarul nga koy def léegi balaa tarfatal ay ni ngay xëpp ko xëpp mu dindi lépp waaw nga mujj nekk un roi nu waaw nekk buur boo xam ne deseetoo dara voilà kenn toppatu la amatoo dara kon nag borom bi mu ne wallaahu te borom bi ganiyun mooy ki nga xam ne moo woomal de halimun mooy ki nga xamante ne moo ñeewante ci ñi nga xamante ne nii mooy jaamam yi def yu mel nii képp kum ci bëgg a dimbali nag nga mel nii yor jikko yu bon yi waxuñ la waaye nga naan perdre na no mooy borom bi mooy xalim voilà moo la woowal moo la woomal ganiyun waaye xalim daf la fee yéexe xamal ne lii ci saar yii ak saar yu mel ni ñoom ngir loolu boo ko def nga jéggalu sa borom sa digganteeg sa borom te kan ko defoon nga daal di koy ñaan ne ko nga jéggal ma de keroog wax dëgg yàlla li ma la wax waru ma la ko woon a wax loolu waru ma woon de parce que am am moom saxul fenn borom bee koy joxe te bu ko neexee mu koy génne ku ko neex nangu ko ci ko neex allah ndax gisuñu woon ci suuratu Ali Imran bi allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha bam jeex ne allahumma yeew suñu boroom tabaaraka wa malikal mulk yaay boroom nguur de tu'til mulka yaay joxe nguur man yasha ku ko soob ngay jox nguur waaye wa tanzi'ul mulka di rikki di rikki ki nga xamante ne nii di nga rikki man tashaa'u ku la soob nga nangu nguur gi nga ko joxoon bi yadika ci sa loxo dong alxayru la mbooleem façon yiw yi nekk de innaka dëgg-dëgg yow borom bi tabaaraka wa ta'aala ala kulli shay'in qadir ci lépp kon nag la la nga man kon affaire baa ngi noonu mu ne yaa ayyuhal ladiina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tubtilu ngallaawaay bu leen yàq sa sadaqaatikum seen sarax yeeg seen œuvre de bienfaisance yi seen jot yeeg ak yi nga xam ne moom ngeen di yàq de di génne seen alal di ko def ci yoonu yàlla ak dimbali seen mbokk yi bu leen ko yàq de bil man ni ci li nga xamante ne nii mooy ci ñaaxaate bi ñu waxoon ay budul woon man oh yow sawaay maa la defal lii maa maala maa la bu dul woon man xam nga ne nga diyee bu woon man nga fande bu dul woon man keroog den moom xam nga ne gars yi police yi saisir la bu dul woon man keroog huissier yi ñëw saisir la police yi daal di lay yóbbu ndungu siin yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne mu ne bu leen yàq seen seen sarax yi ndax lool bil man ni wal ada ak li nga xamante ne mooy lor di lor waa ji di ko wax yoo xamante ne nii neexul ci moom te baaxul ci moom ak di ko yoole feneen di ko siiwalal secret boo xam ne yow kese la ko waxoon nga koy lor ci làmmeñ ak yooyu naan ko yéen nii rek ngeen mel daal laaj kese waaye dee leen liggéey nag Allah fexe leen def dara nag alal dañ koy liggéey du dañ koy ñaan façon wax yooyu yëpp mu ne bu leen ko yàq seen li nga xam ne seen sarax yi kalladi mu mel nii ngeen mel ni bu boobaa ku mel ni waa ji nga xam ne day dépasser maalahu alalam ri annaas ngir ngistal nit ñi waa ji moom ak dé ak dépense am yàlla du ko nangu mu ne bu leen yàq ci man nag ada comme seen dépense yi comme waa ji ki nga xam ne moom day dépenser ria ria annaas bëgg nit ñi gis ko daal di ngistal wala yu yu'minu billah te li tax nag muy gis ngistal nit ñi ndax daa gëmul dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa ta'aala gëmum dafa des wal yawmil aaxir da dese naa gëm yow mal bés bu mu jubare ndax bu ko gëmoon dëgg-dëgg dina xam ne bëtu nit ñi ñu ngi koy gis nan lañ koy gisee apparaître am loolu du nooy ëpp ëpp loolu du lu am solo li am solo mooy nan la la borom bi tabaaraka wa ta'aala lan nga doon fa kanamu sa boroom tabaaraka wa ta'aala mu ne nag alhamdulillah mu ne fa masaluhu misaalam waajoo jële ka masali safwan mu ngi mel ni <coughs> misaalam loo xam ne aw xeer xam nga safwan mooy xeer woo xamante ne nii dafa liis alayhi turab boo xamante ne nii nag ca kawam suuf moo ca ne fa asaabahu waabil benn benn ndox moo xamante ne nii bu bu bu bu bu mooy benn taw bu foor walla lool mooy waabil daal di ñëw daal di daal di dal ci xeer wi te nga xam ne suufa newoon ca kaw fa tarakahu soo ndox mi buy wàcc taw bari ci suuf soo mooy xeer woo xam ne roche boo xam ne dafa liis comme yooyu ñuy ñuy ñuy tiime <coughs> wala gin koo liis léegi nag <coughs> Eh, eh, mu am tuuri suuf ndox mu taw mu bari ñëw wàcc ci kawam fatarakahu mu bàyyi ko solda mu gën a liis mooy dara newatu ca mooy suuf sa yëpp daal di deñ laa nag mooy wooku mooy ki nga xam ne moom saraxem noonu la voilà kii def ngistal ak tamit di def man nag adaa mooy ki nga mel ni daa mel ni dafa ñëw fekk xeer wu liis mu daal foo xamante ne mu daal di jël suuf nag teg ci kawam léegi ba mu ci defee taw bu foor benn orage bu rëy rëy daal di ñëw wàcc daal léegi lan lay def suuf sa boo fa ñëwee doo fekk dara moo tax mu ne laa di yaqdiruuna ñoom duñu am ta duñu jot ala shay'in ci tus mimma kasabu ta la ñu defoon loolu le suuf sañ fa defoon mooy kiy dépenser rek di def man nag ada ak tamit di lor nit ñi ak tamit di gis gistal nit ñi de kon nag mu ne nag loolu nag moo koy dal <coughs> voilà mu nekk kon nag mu ngi noonu ma yaqdiruuna ala ma kasabu ala shay'in mimma kasabu mu ne wallahu te borom bi tabaraka wa taala laa yahdi nekku fi di gindi alqawma nit ñi nga xam ne alkaafiriina ñoom ñoo weddi lool mooy lan képp koo xam ne da ngay dépenser nga ngistal waaye di ñaax nit ñi maa la defal lii budul woon man budul woon man ak di lor waa ji yow de toute façon sa dépense boobu du am pay ëllëg wala ndax comme xeer wi misaal bii rek noonu lay deme wallahu taala alam